mooy <laughs> fii la ko sëriñ bi après mu def faslun fiha ah ah mooy ci radaa'il yi léegi mooy kon sëriñ bi ñu ngi woon kon radiyallahu anhu ci buntu bu ñaareel bi bi muy wax ci caay-caay yi bàkkaar yu rëy yi kon nag doon na la wax nan ngay def ngir far ko ci ay baax ay ay ay ay jëf yu baax waaw comme di julli ci yonent bi salawatullahi wasalaamu alayhi hein di def ay dog ci guddi ànd ak dal ga torox ga di liggéeyal nit ñu sell ñi di toogaaleeg ñoom te yàlla tax bul toogaaleeg ñoom que booy ut si xam-xam bi sax ci ñoom ak leer ya ngay tëb ya ngay tëbb ci ñoom ak ya nga xamante ne lañ lay jariñ yow bu ko def ngir loolu le mais def ko ngir yàlla yàlla moom mu jiitoo leneen lépp mën naa ñëw ci ginnaaw waaw mooy wakaka mujaalasatihim lil baari subhaanahu woo naak sellam moom wa kathrati istighfaar yi ak bari looy def istighfaar ndax du ñu deñ nekk ci ñoo xamante ne nii ah di nekk à cent pour cent même ñi ci nekk sax yonent wala saa saaba gi ci la newoon te pour doon lool deñ di nekk ci istighfaar kon nag mu ne rawatina laa siyama rawatina fii lañ yemoon waxoon nañu xadiis bi nga xam ne la wax ne rawatina nag sayyidihi mooy sayyidul istighfaar te gisoon nañ ko sayyidna xadiis sayyidna Shaddad ibn al-Aws radiyallahu taala anhu alladi bi nga xam ne ishtahar daa siiw voilà hadith boobu mooy sayyidul istighfar dafa siiw voilà léegi nag mu ne wa kathrati tasbih bokk na fii la ñu waroon a jël bokk na ci yi nga xamante ni day far hmm? xam nga waxoon na la waxoon na la ne ah bul xeeb benn bàkkaar te del dellu gaaw ci sa borom bi tawbatin minhu nasuhin wa ila takfirihi mithla salatika mu nga kon kat yi yi nga xam ne jëf yi nga xam ne day far ay bàkkaar lay wax nii mu ne kon wa kathrati tasbiixi bokk na ci jëf yoo yële baril looy def subhaanallah ay subhaanallah baril ko aydan ba léegi wal fikra ak di xalaat waaw di xalaat sa borom tabaraka wa taala xalaat mbindeefam yi alladi wa na fi xalqi samawati wal ard mbindum asamaan ak suuf ah, borom bi tabaraka wa taala bi nga xamante ne booy def loolu mu sóob la daldi lay nuur ci li nga xam ne mooy géej asmaa yi sifaat yi turam yi ak meloom yi azza wa kon nag mu ne laa si mu ne nag léegi foofu mu ne laa si yama laa siyama salaatuhu wa hiya ajal barakatan kama rawaahu man naqal mu ne laa siyama xam nga waxoon na la ca istighfar rawatina li nga xam ne mooy seen sang fii bi mu lay wax ci tasbiix baril tasbiix ay subhaanallah wa bihamdi subhaana rabbiyal azim ay subhaanallah wa bihamdi subhaanallah wa bihamdi ak yu mel noonu le mu ne laa siyama rawatina salaatuhu mooy salaatu tasbiixi julleem nga wahiya a gis nga julli joo jële ajal mooy li gën a màgg barakatan ay barke waaw kamaakeem ni nga xamante ne nii rawaahu la ko soloowe man naqal ñi nga xam ne ñoo toxal lii fii nag la sëriñ bi yemale léegi nag dañuy taxaw ne tuuti ci lim wax salaatu tasbiix fii ndax salaatu tasbiix comme ni al imaam al xaafiz al al al ibnu Hajar rahmatullahi alayhi daal di wax ci téere kiiwam boobale nataa'ijul afkaar mu ne rot na moom al imaam al xaafiz al asqalaani boroom buluuxul maraam ak fathul baari rahmatullahi alayhi mu ne rot na ci salaatu tasbiix ci boo xam ne xadiis yoo xam ne jëlee nañ ko ci mawlaana ibnu Abbaas waaye jëlee nañ ko ci frère am al xadiis yoo xam ne ci al Fadl ibnu Abbaas am na yoo xam ne ci seen baay ñoom ñaar ndax alfadlu ak mawlana ibn abbas seen baay mooy al abbas ibn abdil muttalib di alfadlu ibn abbas moo ci magoon al abbas ibn mooy ibn abdil muttalib jële nañ ko tamit ci moom waaye jële nañ ko tamit ci abdallah ibn amr ibn al-aas radiyallahu ta'ala anhuma nay leen jële nañ ko ci seydina mawlana ali ibn abi talib radiyallahu ta'ala anhu ak frère am di seydina jaafar ibn abi talib radiyallahu anhum waaye it hmm, jële nañ ko ci eh, eh, ki nga xamante ne nii mooy frère euh, kii kii euh, ak doom Seydina Jaafar di euh, Abdallah ndax doomam la woon saxaaba la woon voilà ñoom Abdallah ibn Jaafar ak um yaay Ummu Salama comme ni ko imaam bu yaay Ummu Salama bi ñoom imaam at-Tirmidhi wal imaam Abu Dawud rahmatullah alayhim daal di solowee léegi ak ci benn saxaaba boo xam ne kon tudd ko léegi nag loolu nag xadiis yooyu di wax ci salaatu tasbiix Eh, eh, eh, radiyallahu boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim dañ cee wute voilà comme ni nga xam ne noonee la ko al imaam al munziri rahmatullah yi bi mu ko indee mu ne indi na mu ne salaatu tasbih am na xadiis yoo xamante ne nii yu bari la ci ay yoon yu bari ak ci mbooloo ci saxaaba yi radiyallahu ta'ala anhu yi ci gën baax nag ci riwaaya yi mooy bi jaar ci Seydina Ikrima mu jëla ko ci sëriñam di Mawlana Abdallah ibn Abbaas radiyallahu anhuma mu ne te am na am mbooloo ci boroom xam-xam yi ñoo xam ne daal dinañ koy wéral na hadis bi wér na kay salaatu tasbih te mu bokk na ci mooy alxaafiz abu bakr al ajuri rahmatullah alayhi moom wéral na ko ak sëriñam moom seen sëriñ ñoom moom al imam borom at-targhib di al imam al mundhiri rahmatullah alayhi mu ne suñu sëriñ abu muhammad abdirahim al misri rahmatullah alayhi ak seen beneen sëriñ alxaafiz abul hasan al maqdisi rahmatullah alayhi mu ne kii nag kanta abu bakr ibn abi daawud nee na dëgg naa sama baay di abu daawud mu ne mu ne amul ci salaatu tasbih xadiis boo xamante ne nii bu wér ludul bii nii mooy xadiisu sayna ikrima bale muy wax te lool ñoom al euh, imaam euh, ñi la waxoon sànk ñoo ko soloo léegi nag mu ne boobu moo ci gën mu ne nee na mu ne imaamu muslim rahmatullah alayhi borom saxiix bi ibn al xajjaaji rahmatullah alayhi nee na soloowuñu ci xadis bi sanad boo xamante ne bu gën bii mooy bu Seydina Ikrima bu mu jëlee ci Mawlana Ibn Abbas nii la ko al imaam al Munziri daal di soloowee waaye it day lañ ci al imaam ad-Daraqutni rahmatullah alayhi mu ne li gën a wér ci liy wax ci ngëneelu saar yi ak li nga xam ne qul wallahu ahad ak li nga xam ne mooy li dëgër li gën a dëgër ah ci euh, ngëneelu salaatu julli tasbiix gii muy julli tasbiix dina ñëw ci nan lay demee incha allahu taala. mu ne boobu mooy bii mooy bi ci gën a wër mooy xadis boobu rek di wax jaar ci sayyidina Ikrima rahmatullah alayhi mu jële ko ci sayyidina wa mawlana ibn Abbas radiyallahu taala anhuma loolu lool bu amee am na ñeneen nag ñoo xam ne ñoom dañ ne xadiis waaye yow salaatu tasbih xadiis yi ci wér dara yi ci rot dara la wérul te loolu bokk na ci ko mel ne Abu Ja'far al-Uqayli rahmatullah alayhi mu ne ma ne salaatu tas tasbih benn xadiis wéru ci la wax xadiis yi rot na waaye wéruñu léegi nag ku mel ni al imaam Abu Bakr ibn al-Arabi al-Maliki rahmatullahi alayhi moom tamit dane fii amul benn xadis boo xam ne bu wér la te benn sax waxuma la wér mais xasan rek amu ko voilà daraja nga xam ne moo intermédiaire entre daif ak xasan loolu amul walla mu ak saxiix xasan sax amu ko déedéet xasan bu baax amu ko quant à l'imam Ibn moom dafa dafa dafa dafa jéggilee borne moom bi mu nee li mu wax dafa gën a euh, doy dafa gën a yéeme parce que dane lii ci mawduwaat yi la loolu noonu dëgërul voilà mooy yi nga xam ne dañ koo créer dañ koo sosal yonent bi alayhi salaatu salaam mais waxam jooju noonu mooy dëgërul de déedéet voilà ngi noonu le kon nag Eh, te al imaam ah, ki ki nga xam ne mooy ko mel al imaam Ibn Taymiya rahmatullahi alayhi naka noonu ñoom al imaam al Mizzi al Haafid nekkoon Serigne ñoom ñaar ñi ñëpp Serigne lañ woon ku nekk ci ñoom. ci al imaam al xaafis Imaaduddin Ibn Kathir rahmatullah alayhi alayhim ñoom it dañoo wéral yi ne xadiis bi wérul ku mel ne al imaam ad-Dahabi moom daf cee taxaw moom itam sëriñ la woon ci al imaam al xaafis Ibn Kathir ñoom ñii ñépp ay contemporain lañ voilà imaam Ibn Taymiya imaam al Mizzi al xaafis ah ah ah ak al ñoom ñépp ay sëriñu kan lañ woon al imaam al xaafis Ibn Kathir léegi. loolu léegi nag ku mel ni al ikanta ki nga xam ne mooy al imaam an-Nawawi rahmatullahi alayhi ci bi nga xam ne ci lay def sharhul muhazzab mooy bu al imaam euh, ash-Shirazi rahmatullahi alayhi nga xam ne mooy téere bi gën a baax ci fiqh almuqaaran fiqh bi wax euh, euh, euh, voilà di di di melale di di di di di wax madahib yi madhabu xanafiya yi nee nañ maalikee yi shafi'i yi xanaabila yi moo ci gën voilà mais nag àggalewu ko woon rahmatullahi alayhi moom bi muy def shara boobu ba de dane moom dafa ne mbir mii nii dafa daif voilà mooy dafa daif fii nii voilà moo tax mu ne foofu la ci téere boobu te man ñi naan sax loolu sopp nañ def ko am na ci man daal am na lees ciy seet waaye nag bi mu waxee loolee kantaa ci beneen téeréem bi mu def tahdibul asma'i wal lughati moom al imam an-Nawawi ah, rahmatullah alayhi Yahya ibn Sharaf rahmatullahi alayhi wa radiya anhu moom dana ñëw na ci salaatu tasbih hadis boo xam ne bu xasan la boo xam ne mu ngi ci téereb al imam at-Tirmidhi bi ak ñeneen léegi nag naka noonee mu ne te tudd na ko ku mel ni ci suñu gaay yi ci suñu mbokk yi mooy Shafi'i yeeg yooyu te moom mu ne sunnatun xasana la lii sunna la boo xam ne bu baax la te al adkar beneen téeréem bi rahmatullah alayhi moom al imaam an-Nawawi bu siiw boo bële tamit foofee tamit dafa jeng jëm ne mbir mi lu ñu sopp la muy salaatu tasbih kon nag affaire yaa boobu kanta al imaam al-Hafiz Ibn Hajar rahmatullahi alayhi moom finalement finalement parce que doon na wax ne wax gaa yi ne xadiis yi dafa daif boo ko jëlee benn par benn kay dafa daif waaye li nga xam ne mooy li nga xam ne mooy li gën dëgër dañ ne yenn yi dañuy dëgëral yeneen yi rawatina xadiis Seydina Ikrima bi nga xamante ne nii moom lañ la wax ne jële nañ ko ci ma moom la jële ci Mawlana Abdallah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma wa ardaahuma kon nag mu ngi noonu le kanta li nga xamante ne dañu naan noo xadiis Seydina Ikrima boobu dara la wérul parce que am na ko fa ne koo xamante ne nii oh loolu moom dese naa wér waaye loolu noonu mooy ne loo gënu la dëgër parce que ku mel daal imaam ku mel ni ñoom al imaam e, Ibn Ma'in ak al imaam an-Nasa'i rahmatullah alayhima dañ ko wéral voilà dañoo wéral ki nga xamante ne mooy Musa ibn Abdul Aziz mi nga xam ne moo nekk ci càllale Ikrima boo bële rahmatullah alayhi mu jële ci Mawlana Ibn Abbas am ñu ne looloo tax dëgërul mu ne déedéet waaye yow kii nga xamante ne yow e, e, Yahya ibn Ma'in la ilaha illallah moom moom képp comme ne wér nga moom waaye yow rawatina imaamu Nasa'i ñëw kolewu ci ne loolu waa ji dëgër na waaye kon nag moo tax lenn ci borom xam-xam yi ne ma nee waa yow booy eh, mawdu kii naka la imaam Ibnul Jawzi man a wax ne xadiis boobu mawdu la alors que kii nii non seulement moom moom yax Yahya ibn Ma'in wéral na ko ak al imaam an yi te nag ñoom ñaar ku ñu wéral waa yow falaa yadurruhu an yajhala haalahu man jaa ba'dahuma <laughs> voilà mu ngi noonu mu ne waa yow dara la lorul ki nga xamante ne nii moo ñëw ci gannaawam di eh, koo xam ne dafa réere mooy xaalam voilà loolu garaawul Yahya na Ma'in moom rahmatullah alayhi ku ko xamul xamoo ko waaye boo ko xamee li nga xam ne bu nee diw wér na rek bu yoboo ko jàpp da nga xam ne noonu la demee mbokk imaamu ahmad la woon rahmatullah alayhi àndandoom la woon kon nag mbir maa ngi noonu le loolu mooy li nga xamante ne insha allah naka noonu boroom ki nga xam ne moo shara al sunanu tirmidi di al imam al imam al mubarak fuuri rahmatullah alayhi moom it dafa ne lii daal man li ma jéng jëm mooy li nga xamante ne dëgër na te imaam al-Hafiz ibn Hajar finalement loolu la mujj jéng jëm même bu dee na doon na wax euh, que ne bon lii jar naa seetaat waaye finalement insha allahu taala ñoom al imaam loolu la jéng te imaam al ibn Abdallah ibn al-Mubarak ma leen féete kaw al al al Marwazi mbokkoon mbokk ñoom al imaamu Malik te seen taalibe la woon mais ñoo xawoon ak kii maas mais ñoom ñoo ko magoon rahmatullah alayhim moom dafa jàpp ne loolee lu baax la